alayhi salaatu wassalaam baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walaa taqrabuu maalal yatiimi illaa billatii hiya ahsanu hattaa yablugha ashuddahu wa awfu bil ahdi innal ahda kaana masuula suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy fanweer bi ak ñeent kon ginnaaw gisoon nañ laay bii mais daa am benn wàll boo xam ne moom lañ di duggagul woon te moo tax ñu war koo jëlaat kon suñu boroom a ngi doon wax de ba léegi ci nga xam ne moom lay tere fii te kenn mënu la réaliser di dund li nga xam ne mooy isra goo gële goo xam ne mooy di dem nekk koo xam ne perpétuellement saa su ne da tukki jëm ci sa borom tabaraka wa taala lu dul nga daal di làmboo yi nga xam ne mooy ndigal yi ne fii nga takkoog moom tere yi kenn du la ci gis kon nag lool loolu alhamdulillah mu ne kon wala taqrabu nangal la waay te maa ngi leen di tere de bu leen jege mukk maalal yatiimi alalu ki nga xam ne jirim la de illaa billati hiya ahsan lu dul ci ni nga xam ne noonu la gën a rafete comme ni ñu ko leerale woon de xattaa ba ni nga xamante ne nii yabluga lay jote moom jirim boobale ashuddahu li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy dooleem mooy li nga xam ne mën xal mu rafet nekk ko xam ne majeur la te mën a gérer alal mu ne wa awfu bil ahdi beneen nag loo xam ne lii moom du lu ma leen di tere waaye lu ma leen di digal la mooy wa aw fuuta da ngeen di mottali dee leen kóllë mooy seen kóllëre dee leen ko matal bil ahdi ci kóllëre yi nga xam ne moom ngeen am de innal ahda ndax dëgg-dëgg gis nga kóllëre de kaana nekk na loo xamante ne nii masuula luñ lay questionner ëllëg la de euh, borom ndax loolu moom dees na la ko laaj yu la borom bi gàll la ngir nga taxawe ko boo ko taxawewul na la leer na yawmal qiyaam sa borom azza wa la dina ko laaj waaye léegi nga ne ma waa léegi kóllëre yii moom mooy yan kóllëre ma ne la foog naa am na yu yuñ ci waxoonaa ah. waaye ay ca ñu demaat mooy gis nga kóllëre yi xam nga ban moo ci gën a màgg mooy jaamu sa borom tabaaraka wa taala te doo ko bokkaaleeg len ndax moom mi waxoon comme niñ koy gisee ci saar yi kaw nit ba ma leen waxee alastu bi rabbikum qaalu balaa ba ma leen nee alastu ndax man nekkuma man bi rabbikum seen borom qaalu ngeen ne balaa ah kay mooy ba nga nekkee jullit daa loo xam ne mooy kóllëre la boo xam ne moom nga war a doxe mooy diine jii nga xam ne moom la fi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di woon newe yaroon ci sahaaba mi radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñoom ñu yar ci taabi'i yi ñooñu daal di ci yar atba'u taabi'in ñoom ñu ci seen ndongo yi ba ni muy agse ci ñun loolu wa kóllëre la goo xamante ne amaana la ak kóllëre la goo xam ne daa taw dafa gàllu ci loosu xeet wi ñu daal di koy taxawee digal yi nga xam ne moom la borom bi di digle ci alquran dee leen julli dee leen woor dee leen joxe zakat mais yi muy tere dee leen bàyyi leen comme yiñ fi gis nii bu leen jege alalu jirim bàyyi leen di rey bakkan yi nga xamante ne nii lu dul ci dëgg waaye it bu leen sàcc ak yooyu loolu dafa nekk kóllëre yoo xam ne mooy jaamu bi bi ci gën a màgg mooy tawxiidul rabb mooy wéetal borom bi tabaaraka wa taala di ko ju di ko jaamu te doo ko bokkaaleeg dara loolu mooy a mag nga xamante ne nii loolu moom moom mooy bi gën a mag loolu nag dee leen ko matal voilà mooy kon lépp loo xam new shirk la bokkaale yàlla la lépp loo xamante ne ni ay la lépp loo xamante ne ci teeni alkande day wuteeg li nga xamante ne nii moo taxoon sa boroom bind la moom mi ne woon moo bindul jinneeg nit Euh, lu dul ngir ñu jaamu ko kon nag loo fi def lu dul jaamu ko mooy loolu yaa ngi yaa ngi xotti kóllëre googale mu ne kon kóllëre googale na ngeen ko matal waaye après lan kóllëre gi nga xam ne moom nga am ak jaam yi walla kóllëre yi nga xam ne moom nga jël ak sa mbokki julit ak ñoo xam ne sax bu ñuy jullit loolu moom na nga ko matal de ndax bés bu ngeen ko matalu na leen leer ne dinañ leen ko laaj ndax innal ahda dëgg-dëgg ko lërëre kaana nekk na loo xam ne mbir moo xam ne mas'uula lu ñu lu ñu lay questionné la lu ñu lay laaj ëllëg la de manoo fi nekk moom di def lu la neex naan ah non loolu parole diplomatique la woon quoi xam nga ne na ma la ko doon waxe sax ca nga a xam ne man dama doon kaf quoi noo dig xale yi wala ay ñoo xam ne ne leen bu ngeen amee lii ma defal leen lii ñu daldi sonn lu nekk def ko ba am loolu le ñëw di la wax nga naan non c'était des paroles diplomatiques quoi loolu lan moo ko gën a ñaaw xoolal ñooñu rek ni leen commencé tàmmal ak loolu nga xam ne xam nañ ne yow moom minal xaa'iniin ci waraatekat yu mag yi même bu dee yaay seen baay xoolal image bu bon boobu rek la nan ngay mën a bàyyee lu mel noonu ci seen biir kon nag affaire bi dafa nekk trahison moom lu yées la loo xamante ne nii moom xattaa ñi nga xamante ne nii ay yéeféer la sax amoo droit bu ngeen waxantee joxante kàddu ci dara nga koy trahir comme ni nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala ci li nga xam ne mooy suuratu tawba insha allahu taala dinañ ci gën a dugg ci li xam ne accords yi nga xam ne ñoo amoon diggante waa Quraysh ak waa ak diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waa Quraysh ñoom ñoom bu dee ñu respecté dara ndax ñoom laa yarqubuuna fi mu'minin illa wala ma ñoom seen yoon newu ci mooy yéeféri du ñu bàyyi xel dañ dul sopp toppatoo te tamit du ñu fi nekk di fuglu de bu dee mbiru jullit ay affaire bu buñ ko jekkoo accord bii amoon naag walla lii lañu waxoon notre parole non dañ koy trahir nu mu gën a gaawe léegi loolu nag moom di koy yéeféer la léegi nag yàlla la da ngay gis ñoo xamante ne nii dañu naan ay jullit lañ mais sax ci gam mooy ne jiifir bi saxaleen gën a wóor ci lu ci domaine bu mel noonu te ñun ñépp xam nañu ko fii mu ne yi ñu naan ay rendez bu sénégalais ak façon yi nga xamante ne boo leen joxee sa liggéey loo xam ne ñaari at la waro ñaari mois ñaari weer la waroon a def waa ji ba nga ko joxee alal ji la fay gëj a ñëw mooy yooyu yépp te kóllëréwoon toon nag yow que ne liggéey bi nii la koy defe ngeen wax lu ne nga jox ko lu ne fay ko li nga koy fay waa ji réeral alal ji nga jox ko say bant moom menuisier bi ngir mu defaral la ay ay wala ak lu man di doon ba ko joxee fay ko te nga koy gëjatee dégg wala boo ñëwee mu lay lay jox ko say piis ngir mu ñawal la ko nga ñëw mu lay taaxam faatantal lu ne jox ko say say say say ciment mu ñëw daay di jaay yenn yi di mbir mi tabax bi du baax ciment ba du saf ngeen dëkk fi tuuti kër ba mag mais léegi nga foog ne kooku mu foog ne fii mu ne moom deful dara parce que moom daal jokk na ci Serigne Diw quoi moom daal Serigne Diw garanti na ko quoi moom ba mu nekkee taalibe Serigne Diw moom la jàpp ne fii mu ne yii nii yépp garaawul wala naafila yam defoon ci guddi ñu ne ko dem nga ay dem ngay àjjana yi yooyu tax na de toute façon ku ma lekk sa alal moom na la leer ne bu ma deewee ñàkk nga kallaa summa kallaa summa kallaa kooku askay eh, kooku yaa man a wax lu demewul noonu de yow yaa mën a wax lu wuteeg la amut mooy yow yaakaar nga ne moos di nga jaamu yàlla yi ci kaw naan leen bu ma deewee ñàkk ngeen ku ma lekk sa alal bu ma deewee waaye na la leer ne moom ñàkk nga déedéet ñàkk loolu xam nga ba ko yéeféer ba doon wax ngal na ko suñu boroom waxoon te gisoon nañ ko suuratul furqaan bi naan waaye waaye yow man daal bu ma demee man daal dinaa fa am maalan wa wa wala daa waaw suñu boroom ñoo suuratu Maryam attaxada la mooy ala tala al ghayba am ittaxada inda ar-rahmani ahda mooy waa ji wax noonu naan gars yi daa bu ma leen laaj lekkee seen alal wala ma sàcc leen wala ma def leen lu dul noonu luubal alalu réew mi parce que man maay diw sëriñ diw laa voilà lii ngeen ma jox da ngeen yéen sax ba ma lekkee alal gi da ngeen maa waroon di jéggalu ci kaw la li ngeen ma jox doyul kooku xoolal rek xalaati bu bon boobu ba pare ñu jàpp ne kii moom daa nekk koo xam ne am modèle la kooku nan la mën a nekk ko modèle kooku koy du dara léegi nag yow miy xalaate noonu suñu waroon ni attala al ghaiba waa waajooju di wax noonu xam ne xam nga waa ji loolu la waxoon Seydina Xabbaab radiyallahu anhu muy kàccoor bu mag bi naan ko waaye mun al-Aas bu bàyyi Seydina Amr ibn al-Aas anhu waaye al bu mag la woon naan ko waay yoreel ko ay ay mubbu koŋam ay jaaseem jël ko ba pare lekk ko ba pare naan ko waay dara laa la dul fay mu ne ko alaaxira mu naan ko waaw kay nee ngeen alaaxira sax buñ demee foofu man dinaa fa am alal ak doom ma fay la quoi bàyyil ba foofu suñu borom ne attala al ghayba waa waa ji dafa yëddu ba xam li war a xam alaaxira am ittaxada inda rahmaani ahda wala boobu dafa jàpp kóllëre mooy dafa nekkoon ci li nga xam ne moo ma neex moom laa leen digal di ma jaamu ba muy ne moom mu képp ku ma jaamu boo ñëwee dinaa may la fa ay ay ay nga retrouver sa njaboot retrouver foo xam ne daataa tënlax koo dunde loolu moom est ce que da koo jëloon ca borom ba wala boog borom bee ko garanti loon loolu amul moo kii wax lii nag benn kese la loolu lépp ay waxi caaxaan la yoo xam ne nag bu fi am benn état d'âme parce que diw mooy taalibe diw la woon wala doomu diw la woon te diw ab waliyu la woon après diw nekk waliyu mais na nekk sëtu yonent bi alayhi salaatu salaam nga naan ma la nekk sëtu yonent bi alayhi salaatu salaam est ce que daf laa may carte blanche daa tax yow ñu ne la yu xaraan yi dee ci te yonent bi aleyhi salaatu salaam benn tàndarma boo xamante ne nii ci zakat bi la bokk xamul woon sax fu mu bokk dafa gis Seydina al Hasan wala Seydina al Husayn radiyallahu ta'ala anhuma li ëpp nag bon ne am naa Seydina al Hasan radiyallahu anhuma bi nga xam ne ci la jël benn tool doomu tànn ma la jël for ko ci alalu zakat bi daal di ko di ko lekk yonent ma saa saam ne ko tix tix mooy bàyyil bàyyil ne ko bàyyil ni mu gën a gaawee waaw te gone la xëcc ko am na ci benn riwaaya jotoon na ko sex mu daal di dugal loxoom ci biir gémmiñ gi xëcc ko ndànk ne ko xanaa ne ko xanaa laa laa laa ne ko xale bi te xale la koo xam ne moom maw Seydina Al bi muy judd yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi moom bi muy génn àddina ay cinq ans six la am nag mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko këx këx ne ko bàyyil ne ko xanaa xamoo ne ñun sarax ak zakat loolu dafa xaraam ci ñun yow bu dee yonent bi aleyhi salaatu salaam doon dooy wax lool ba pare am ñoo xam ne moom ci boppam lañ koy wax yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne lii laa yaxillu lii lii daganuma lii daganuma kon nag lan ngay xalaat ci koo xamante ni kooku yonent bi aleyhi salaatu am njabootam ñi nga xam ne moo leen yaral boppam la doon wax ne lii daf maa xaram léegi nan la la nit di ñëwee ne moom parce que waliyu la te te xaaju la jege Seydina Al Hasan ci ci ci welaa wax ko moo ko gën fuuf yonent bi alayhi salaam moom ci boppam moo ne lii daganuma voilà ñu koy wax mu ne inna mu ne lii ay doomu yaay ummu salama bi dégg naa dañ la koy bëgg may mu ne kooku daganu ma yonent ma saa saa mooy taxaw ne lii daganu ma ñun nag ñu foog ne nit bu baaxee loolu daa tax lii yàllay xaraamal mu man cee def lu ko neex loolu moom mooy li nga xam ne amul benn état d'âme boo ciy am diw mooy diw da ngay alko dara nga dul alku nooy alko wax li borom bi wax wax li yonent ma ne sa sam wax loolu alakul nit li alak nit mooy ku def lu wuteek ñoom li nga xam ne moom lañ fi teg te moom lañ ñu digal kon yooyu waxi caaxaan la tiitalkat yooyu nga xam ne dañuy toog di topp sëriñu caaxaankat yi utal leen seen ustaas yuy ànd ak ñoom tiital nit ñi ngir ñu bañ a jóge ci ñoom loolu yëpp waxi caaxaan la di leen nettali nettali yoo xamante ne amul bopp amul génn loolu taxawul fenn kon nag affaire baa ngi noonu gisoon nañu sëñ bi doon wax wa in kunta aakila rizqillaahi boo fi nekkee di lekk li nga xam ne mooy wërsëgu yàlla moom Seydina Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ba pare saa su ne yaa ngi fi nekk di mooy borom bi te tuuboo gaaw tuubi uh, uh, uh, sàkku ji ngërëmam ak tamit mu yër mu yër mu jéggal la moom fa daaxalu niiraan da ngay dugg safara kenn manu ci tus kon nag affaire bi loolu la ah. bu la fi kenn gëm loo la wax lu wuteeg lii kon nag affaire bi loolu la de. kon nag kóllëre gi loolu la kon nag matal leen ko dox inna ahda dëgg-dëgg kóllëre kaana nekk na mas'uula loo xam ne dinañ la ko laaj ndax yonent bi alayhi salaam moo taxoon mu ne kullukum raa'in ku nekk ci yéen ab sàmm la te ku nekk dinañ ko laaj la muy sàmm ci hadiis mawlaana ibnu umar comme ni ne ci sahih radiyallahu anhuma wardaahuma wallahu ta'ala a'lam